baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wa likulli ummatin ajal fa ida jaa ajaluhum laa yastaxiruuna saacatan wala yastaqdimuun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya fanweer bi ak ñeent mu ne wa likulli ummatin ñeel na xeet wu ne wu fi ma sa jaar ajalu nab dixal am naa ab boo xamante ne nii moom laa ko bindal ne moom du ko weesu ci kaw suuf bu jotee rek moom mu ne nag fa idaa jaa bu dikkee ajaluhum mooy dëxal ba nga xam ne moom laa leen defaloon ne woon ne ñoom duñu ko weesu ci seenu dund fii ci kaw suuf de bu jotee laa yastaxiruuna saatan kenn du leen yéexe benn waxtu benn saa kenn du leen ko yéexe di prolongation ono borom bi nag tabaaraka wa taala dangay xam na nag sawaay pareegul de ah non non non loolu amul de laa yastaqdimuuna saa laa yastaxiruuna saatan kenn du leen yéexe waxtu même tierce kenn du leen ko yéexe de wala yastaqdimuun waaye bu jotagul kenn du ko jiital de kenn du fexe ba appam ba nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala daldi woon bind na ci lay dund moom moom jotagul ci la koy faat jotagul loolu moom na buxaabakat yi moom laa la doon wax ne buñ gëmoon yàlla te xamoon lii noppalu nekk fi di jéema xonjom nit ñi ñu dee nga dem ak waa ji dem ci ñoom naan leen rayal ma diw mooy waa bëgg daal nga alakal ma ko mooy nga jëleel ma ko fi léegi nag mu def ay tal samam toog foog ne moo ci ne kooku mooy ki nga xamante ne nii huwa moom def na loo xam ne kufru dëgg la ak kéeféer la mooy saaxiir bi kon nag suñu boroom waxat dina yaa bani aadam mu ne yéen doomu aadama yi alayhi salaatu wassalaam imma yaatiyannakum mu ne bu leen dikkalee imma yaatiyannakum bu dee ne dikkal na leen rusulun ay ndaw minkum yoo xamante ne nii yu tukkee ci yéen la yoo xam ne maa leen yebal di sama yonent yi alayhimu salaatu wassalaam yaqussuuna aleykum aayaati di leen nettali di leen wax di leen andil li nga xamante ne mooy sama laaya yii nga xam ne di leen ko jàngal di leen ko xamal ngir ngeen dunde ko faman ittaqa na ngeen xam ne képp ku ragal yàlla daal di nangoo nag li nga xaman te ne ni alhamdulillah moytu shirk gam leen fekke mooy yàlla gim leen fekke ñoom yonent yoo yële alayhimu salaatu wassalaam jàngal leen suñu laay ngir ngeen moytu ko képp ko moytu yu bon yi wa aslaha daal di jéwénal daal di topp li nga xamante ne nii mooy yu baax yañ lay leen di dig te di ko yéwénal te borom bi tax falaa xawfun alayhim ñooñu ak ragal ak tiit di nekk ci seen kaw ci li nga xamante ne nii mooy li jëm seen kanam amul dara luñ ciy ragal de wala hum yahzanun te amul lenn loo xamante ne nii moom la ñuy jàq ci li nga xamante ne nii mooy ñëw moom mooy li weesu de bu ñu am benn njàqare ci li weesu waaye li ñëw seen kanam buñ ci am lenn loo xamante ne lañ ciy tiit mu ne walladina kaddabu kantaa yi nga xam ne nag ñoom ba yonent yi ñëwee dañoo weddi bi aayaatinaa suñu laaya istakbaru anha ñu rëy rëylu ci laaya yi ne duñ ko gëm voilà oh lii du dara waay ñii nan lañ lu gëne ay nit ni ñun ñëw naan ñu suñu borom nee na lan lañ ñu gëne waaye yow di nit ni ñun nga lan waaye ñu daal di rëy rëylu suñu borom ne ulaa'ika yoo yële asxaabu naari ñooy waa safara de hum fiha xaalidun fa la ñuy bélte fa sax mu ne nag fa man azlamu ana kan moo daq tooñ waaye fa man azlamu kenn dàqu la tooñ de nim maniftara ki nga xam ne day duur alallahi ci borom di tabaraka wa taala kadiba ay nar di fomante di créer ay wax yoo xamante ne nii naan borom bee ko daganal lool mooy mooy di daganal lu borom bi tabaaraka wa laa daal di xaraamal wala ngay xaraamal loo xam ne borom bee ko daganal wala sax ngay daganal loo xam ne amoo ci benn xam-xam da ngay tato ne loolu yàgg kiy waxta xamu ci benn xam-xam yéen a yem koo xamante kon mu ne kenn rek dàqu la tooñ waajoo jële wax naa la mooy li gën a rëy moo tax borom bi moom la mujjee fële duñ comme ni ñu ko gisa woon ci laayaab li nga xam ne mooy fanweer bi ak ñett kon nag mu ne kan tooñ waa ji nga xam ne day nar di créer ay mbir di sos ay mbir di ko waxal borom bi tabaaraka wa taala te népp nekk nak ay nar aw walla aw aw kaddaba bi aayaati ba pare mu daal di walla ba pare teg ci weddi li nga xamante ne nii mooy laayaam yi mooy ki nga xamante ne day naral borom bi tabaaraka wa taala ak ki nga xamante ne day weddi aayaay borom bi tabaaraka wa taala walla rek muy nem personne bi kooku wedd li nga xam ne mooy alquran ba pare wedd li nga xamante ne nii mooy laaya yi nga xam ne moom la def ci kaw suuf ne lii dara kay borom bi defu ko fi lii nature bee ko fi def gi te bi jox ko xel mu leer yónni ko ay yonent ñu jàngale borom xam-xam yi ne fi mu ne kooku kenn dàqu ko tooñ de mu ne ulaayika gaa yoo yële de yanaaluhum dina leen mos dina leen laal nasiibuhum li nga xam ne mooy seenu cër bi ma leen cërale fii ci àddina yi ma leen wax lañ fiy nekke mu nekk istidraaj lu leen di jay lool de dina leen laal minal kitaabi te ma bindoon ko ca lawhul mahfuz daal di leen koy dogalal ci seen wërsëg ak li nga xam ne mooy app bi nga xam ne moom lañ war a def ci kaw suuf lool de dina leen laal waaye ulaayika gaa yoo yële yanaaluhum dina leen laal nasiibuhum seenu cër ci mooy yàlla gi nga xam ne moom la borom bi ci maanuteem seetaan leen ñu ne ceeg mooy yàlla gi ak weddi borom bi tabaaraka wa taala lañ ci nar lañ ci war a def dina leen dinañ ci laal dina leen laal ba mab sëkk te borom bi bindoon ko ci lu lu jiitu ci dogal bu jiitu noonu la ñuy nekk nag ci kaw suuf hatta ba ni nga xamante ne nii idaa jaatuhum naa ci la leen suñu ndaw yi di dikke muy malaaka yi muy ki nga xam ne mooy seydina malakul mawt buy ñëw nak ngir di ko faat ak ñi nga xam ne ñoo ñu koy jàppale ci malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam yatawaffawnahum nag ñëw di leen faat si jël li nga xamante ni mooy seen bakkan yi nag xaalu malaaka yi naan leen alayhimu salaatu wassalaam aynama kuntum tad'una min dunillah ah yéen a ngi de di dee jëm safara ngeen jëm léegi nag yéen ay nama kuntum taduna waa ana ñi nga xamante ne nii ñoom ngeen doon jaamu doon leen wéetal doon leen jaamu di intikaaf ci ñoom di boof ci ñoom di leen jaamu nekk seen i nekk seen service kese te mooy loo xamante ni dara baaxu ci lépp di mooy yàlla waaye la leen taxoon a jàpp la leen ñana ña nga xam ne ñoo leen tere woon a jaamu yàlla ci ñoom ngeen doon ne min dunillahi wëllif borom bi tabaraka wa taala jàpp seeni programme bàyyi adigalu yàlla yi tere yàlla yi teg ko fële jënd ko yu ñoom diw wala yu ñoom daa waa ana gaa yoo yële xaalu wala na seen xërëm yi ana gaa yi ngeen doon gëm ak gaa yoo yële xaalu gaa yi wax nag ca saa se ne dallu an na gaa yi de sànku nañu wëllif ñu la gisuñu leen nee nañu mes ne na nañu mes ne men teñ leen de wa shahidu ñu seede nag ala anfusihim si seen kaw bu boobaa mooy seede contre seen bopp na ko kana ñoom de kaanu nekkoon nañu ba ñuy dee la ñuy seede lii ne ñoom de nekkoon nañu laata ñuy dee nii kaafiriina nekk ñoo xam ne dañoo weddi woon seen borom tabaaraka wa taala qaala léegi nag ñu ne leen nag udxulu ay wa waay dugguleen mooy malaaka yi ñoom ñooy waxal borom bi tabaaraka wa parce que yor suñu borom waxoon naa la kene du wax ak yéefér yi de comme ni mu wax ne innahum yawma idin an rabbihim innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun ca suuratul mutaffifiin ne dëgg-dëgg gis nga yéeféer yi gis nga bu ëllëgee ñoom dañ leen di muur dañ leen di xañ ñuy gis ki nga xamante ne mooy seen borom tabaaraka wa ta'aala man qaala boroom bi di wax waaye kan malaaka yi am ku koy jottalil koo xam ne moom mooy wax waxi borom bi wutu ko moom muy wax li nga xamante ne moom la borom bi bëgg a wax ak yéeféer yi alhamdulillah ne leen udxulu ay wa dugguleen leen nag fii umamin ci mbooloo moo xamante ne nii aywa qad xalat ñoo xamante ne nii qad xalat jiitu woon na min qablikum aywa dugg leen ci mbugal moo xamante ne nii jiitu woon nañ leen de ay wa fii umamin ci ñoo xamante ne nii ci mbugal moo xam ne dugg leen ci mbugal moo xamante ne nii qad xalat min qablikum jiitu woon na li nga xamante ne nii de moom moo leen fi jiitu woon ah, ah min qablikum minal jinni mooy ne dugg leen safara fii umamin bokk ci ay mbooloo yoo xam ne qad xalat min ñoom ñii ñii ngeen fiy fekk ah ñoom de moom ci mbugal mi ñoom jiitu woon nañ leen fi minal jinni ci jinne yi wal insi ñoo xam ne ci jinne yeeg nit ñi fi naari ci biir safara mooy dugg leen fii safara bokk ngeen fekk fa ay mbooloo nit yoo xam ne ñoom jiitu woon nañ leen ci bokkoon ci jinne yeeg nit ñi ci mbonte geeg mooy yàlla geeg weddi yàlla gi ak bokkaale gi ngeen ne woon fa kullamaa daxalat noonu lañ leen di dugale ay juuki juuk biir safar comme nañ ko gisa woon ca suuratu zumar léegi nag mu ne kullama saa su ne nag daxalat la dugg ummatun am mbooloo saa buñ jëlee am mbooloo ne pëy sànni leen ci biir safara nag ngal di leen fay dugal ñoom ñu dugg ca biir safara laanat uxtaha mooy gis nga mooy ñi nga xamante ne nii mooy ñi nga xam ne ñooy seeni sœur <laughs> voilà Uxta mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ñooy ñooy ñëw avant ñoo ñoo ñoo fi nekkoon avant ñoom quoi voilà mooy ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon ci mbon waaye yow gars yi buñ duggee fekk fa nag ña doon réeral mooy ne nag dañuy fekk seen ña nga xam ne ñoom ñoo leen réeraloon leen moo xam ñu fi jiitu woon ñu toppoon seeni tànk wala sax ñi nga xam ne ñoom ñoo leen réeral nii ñu doon dund léegi yawmal qiyaam suñu borom day dugal gaa yooyu ba pare après jël mbooloo beneen ñi nga xam ne ñooy toppaate kat yi daa nga xam ne ci mbon daal di leen juug ci biir safara sànni leen ci biir bu bëggee gis gaa rek ñu daal di leen rëbb yéen yal na leen borom bi yokk rëbb hatta ida daaraku fiha suñu borom tabaraka wa taala ne noonu nag la ñuy continuer juuk yi di ñëw may juuk gaa yi rek mooy na nga gis ñu commencé di ñëw voilà gaa yi daal ku ñu pëtëxal ci biir sànni ci biiram mbooloo ba ñu foog ne ah jeex na dëkkate yoo am na ñeneen ñuy ñëw ñu sànniwaat ñeneen bu ko defee nag gaa yi daal noonu lañ fay nee ba daje fa mu ne hatta ida mujjee nag di ñu koy continuer rythme bi di dem xatta ba ni nga xamante ne nii da daaraku fiha ca la ñuy dajale wo ñoom ñépp jamian mboolem seen ca biir safara qaalat uxraahum ñi nga xam ne ñoo mujjee agsi nag li ulaahum wax ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu fii ci mbon waaye jiitu leen ci biir safara ji naan leen rabbana di dagaan nag seen boroom tabaraka wa taala naan rabbana i eh yow suñu boroom haawulaa yi gis nga gaay yi nii ñu fekk ci safara si te ñu jiitu ñu fii wallahi borom bi adalluna ñii ñooy ñi nga xam ne ñooñu sànk de kon nag mbir mi lenn lañ lay ñaan yow suñu borom fa aatihim yal na nga leen jox azaban mbugal moo xamante ne nii da'an minan naar way yow way boroom bi ñu ngi lay ñaan dubleel leen way fulandil leen mbugal mi ci safara suñu borom loolu lañ leen di ñaan de ñii seen xol yi lañ koy tibbee ndax mer xaala seen borom ne leen moo yéen li kullim denfun mooy malaaka maa leen di wax leen yéen xanaa xamu ngeen li xew li kullin du'fun ku nekk ci yéen rek am na ab fulandik façon fulandik mbugal goo xam ne dina ko am waaye selon ay ay degrém walakin waaye li am ba des la mun a xamu ngeen ñii ngeen di ñaanal ñu fulandil leen ko bon ñoom am nañ ba pare te yéen ñii di ko ñaanit des nañ ko fulandi seen kaw yéen it wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana wa salaamun alal mursaliin alhamdulillaahi rabbil aalamiin